لنا حبل من الأرض للسماء Luut alayhi salaam ak Ibrahim alayhi salaam itam jarbaat la ci Ibrahim alayhi ndax baayam mooy Haaroon Haaroon ak Ibrahim alayhi salaam ñoo bokk benn baay di Azar Ibrahim alayhi salaam keroog bi mu jotee ndigal lu jóge ci boroomam ngir gàddaay jëm boori Makka ba muy dem ma nga àndoon ak soxnaam Saara ni ñu ko waxe woon ci épisode bi ñu génn waaye ma nga àndoon itam ak jarbaatam bi di Luut alayhi bi ñu demee ba ci yoon wi ca la Luut alayhi taqalikoo ak ñoom ci ndigalu Ibrahima alayhi salaam moom Luut alayhi mu daldi jëm ca dëkk bu ñuy wax Sadum te tubaab di ko wax Sodom dëkk la boo xam ne xeet wu weddi yàlla bu sax ci ñaawteef a ko dëkke woon ñaawteef yooyu kenn ci ñoom daawut taxaw aaye ko nit bokk na ca ñaawteef ya tasaaroo woon ca Sadum wor jël alali jàmbur ci lu dul dëgg Sadum àggoon nañu ci ñaawteef foo xam ne ci lu ne fang amul benn sutura ci biir nit ñi lañu doon séyante ci seen biir allahu akbar bu leen luutu alayhi salaam daan woo ci yàlla alquran daf ñuy nettali lañu ko daan tontu fama kaana jawaaba qawmihi illa an qaalu utina bi aadabillahi in kunta min alsaadiqin waaye nitam ña tontu ko leen ludul ne ko andil nu mbugalum yàlla ndegam wax nga dëgg mbokk yi ni ñu ko yàlla waxe mbugalum yàlla lu jege tooñkat yi ba ndogal la wàccee ci xeetu luut alayhi salaam yàlla dafa yabal malaaka yi di jibril mikail ak asrafil lu jiitu loolu mu jox leen ndigal ñu jaar ci ibrahim alayhi salaam xamal ko ne ko yàlla dana ko may doom ju góor muy isxaq alayhi salaam te dana doon ku yàlla dara jaar ci xam waaye ñu yëgal ibrahim alayhi salaam itam ne yàlla jox na leen ndigal ngir ñu alak xeetu luuta alayhi salaam ci seen ndigalu boroom jibril mikail ak asrafil dañoo jël jëmmi ñetti waxambaane yu taaru ngir nattu nitu luut alayhi salaam ya al imam ismail ibnu abdurahman assuudi rahimahullah di kenn ci taabiin dafay wax ne bi malaaka yu jóge ci ibrahima alayhi salaam bëccëg lañu àgg ca dex ga ne woon ca buntu saddu ñu fekk fa kenn ci ñaari doom yu jigéen yu luuta alayhi amoon di ka ca gën a féete ndaw muy zorita malaaka yi laaj ko ne ko ñun dey ay gan lañu ci dëkk bi ndax xamuloo fi koo xam ne bu ñu demee fa moom danañu mën a dalal mu ne leen may leen ma ma ñëw di gaaw dem daw ca baayam luuta alayhi salaam ne ko yow sama baay am na ñetti waxambaane yu taaru yu ne ci buntu dëkk bi di wut ku leen dalal boo gaawut dalal leen nit ñi bu ñu leen gisee danañu leen sàkku mbokk yi Luut alayhi salaam aw xeetam dañu ko aaye woon dalal ay gan ci biir kër te dara waralu ko lu dul bañ ku leen tere def seeni ñaawteef bi ko doom ju jigéen ja xibaare loolu Luut alayhi salaam gaaw jël ñetti waxambaane ya ci lu kenn yëgul daldi leen dalal ci biir këram ànd ak xamut benn yoon ne ñooña ay ndawi yàlla la soxna Luut alayhi itam mbokk yi ca ña weddi la bokkoon àndoon ak nit ña ca seen mooy ak i ñaawteef yañ doon def moom mooy ka xamal nit ña ne leen luuta alayhi dalal na ci biir këram ñetti waxambaane yu taaru xabaar ba daal di tasaaroo nit ña def mbooloo wutali kër luuta alayhi waaye bu ñu xamoon la leen fay xaar danañu ko sori lu ñu mën ngir rawale seeni bakk bi ñu agsee luuta alayhi ne leen yaa qawmi haulaai banaati hunna atharu lakum yéen samaw nit samay doom yu jigéen ñi ñoo gën a sell ci yéen mbokk yi foofu danañu fa taxaw tuuti di fàttali ne bépp yonent bu yàlla mësa yónni jox na ko garaadu baay ci xeet wa mu ko yónni mu doon baay ca ñépp ca xeet wa maanaam xeet wa yépp mag ak ndaw góor ak jigéen ay doom lañu ci seenub yonent ngir ne yàlla dafa wax ci alquraanul karim ne annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum yonent bi moo gën a yey jullit ñi ci seen bopp te ay soxnaam seeni yaay lañu bu dee soxna yonent yi ay yaay lañu ci nit ñi bon mbokk yi yonent yi ay baay lañu ci ñoom bon kàddu Luuta alayhi salaam gi mu wax nitam ña ne samay doom yu jigéen ñi jubluwu ca ay doomam ya mu ndax yellul ci Luuta alayhi salaam muy digal mbaa di jàppale aw nitam ci lu neexul yàlla te loola ca la aw nitam ya nekkoon loola lañ wut si woon ca këram bon la mu ca jublu ci samay doom yi jigéen ñi mooy seeni soxna ya ñoom ndax soxna yi kenn ku ne ci ñoom ni ñu ko waxee léegi doom la ci moom seenub yonent ndax ñoom ñépp la bokk njaboote mbokk yi lii mooy gis-gisu saxaaba yi ak salafu saalih alquran daf ñuy nettali ci beneen aaya kàddu ya luut alayhi salaam keroog bés boobu dafa wax nit ne ne leen yéen góor ñi ndax dangeen di sàkku bànneexu sëy ci góoru àddina si maanaam ngóor jigéen ne fa ñukk seeni jabar ya leen yàlla sàkkal yéen dey biir na ni ay jalgatikat ngeen atatuuna dukraana min alaalamin wa tadaruuna maa xalaqa lakum rabbukum min azwaajikum bal antum qawmun aadun baatu ne fa ñukk seeni jabar mbokk yi firnde la ci na luuta alayhi ba muy wax nit ña naan leen samay doom yu jigéen ñi ñoo gën a yell ci yéen la mu ca jublu woon mooy seeni jabar ñoom góori dëkk ba waaye du ay doomam yi mu jur nit ña la tontu Luut alayhi salaam keroog mbokk ya mooy xam nga ne amuñu soxla ci sa doom yu jigéen yii te yow xam nga xel li ñu bëgg maanaam amuñu soxla ci sunuy soxna ñun te yow xam nga xel li ñu bëgg allahu akbar bi loolu amee Luut alayhi salaam daa di jàmmarloog ñoom aaye leen ñu dugg ci këram waaye ñuy xëccook moom ba mu mujj tëj ay bunti këram tollu leen ca biir këram di leen waar ñu wéy di ko tànqam ak di xëccoog moom ba mbir ma demee ba ëppi loxo luut alayhi salaam ngéeju yàlla mayoon ko kattan gu mu jàmmarloog ñoom walla mu boole kook weneen xeet wu ko taxawu ca nitam ña alxuraan di ñu nettali mu ne cey su ma amoon dooley dal ci seen kaw mbaa ma mën a tabbi ci ngiir gu am doole qaala law anna lii bikum quwwatan aw aawi ila ruknin shadid mbokk yi bi mbir yi àggee foofu ca la malaaka yi daal di jóg wax luuta alayhi salaam ne ko yaa luutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk ey luut nun ay ndawi sa boroom lanu ñii di bëgg a jot ci yow duñu agsi ci yow allahu akbar jibril alayhi salaam mbokk yi mooy ki njëkk a génn ci seen kaw ba mu génnee benn yoon la dóor xëti laafam ci seeni kanam ba mu ca noppee ñépp a kenn gisatu allahu akbar wa laqad raawaduuhu an dayfihi fa tamasna ayunahum fa duuqu aadaabi wa nuzur dañoo sàkkoo saay-saaye ganam ña ñu daldi di fatt seeni gët ne leen mos leen sama mbugal ak sama xupp malaaka yi xamal Luut alayhi salaam ne ko ndogal li wàcc na yàlla jox na ko ndigal na génn dëkk ba moom ak njabootam te bu ca soxnaam bokk te bu ñu déggee riirum mbugal ma di wàcc ca nitam ña ca seen gannaaw bu kenn ci ñoom gestu nañu wéy ca seen yoon te moom Luut alayhi salaam na jiital njabootam aar leen sàmm leen ca seen yoon woowu keroog ba Luut alayhi di génn ca dëkk ba ñaari doomam yu jigéen yàlla àndal alquran daf ñuy nettali ne borom bi subhaanahu wa taala dafa wax luut alayhi salaam ne ko àndal ak sa njaboot génn ba mu des sa soxna ndax moom lu leen dal dana ko dal sadaqallahu alazim malaaka yi xamal itam luut alayhi salaam ne ko nitam ña seen ab mooy ca ëllëg sa bu jant ba fenkee du mbokk yi juróom-ñaari dëkk la woon yoo xam ne la fa doon yeewu ci ay doomu aadama toll nañu ci ñeenti junniy bakkan ba àpp ba jotee jibril alayhi salaam wenn xëtulaafam la dóor ca seen kaw déjjati dëkk ya benn par benn ak la newoon ca biir ciy nit jur ak i mala yëkkati leen ba ca asamaan dañuy wax ne ba mu leen yëkkatee ba ca asamaan malaaka ya ca asamaan dégg nañu ginaar ya di sab xaj ya di mbaw allahu akbar bi loolu amee jibril alayhi salaam sànni leen ñu xawe ko asamaan jëm ci suuf rax ca dolli tawi xeeri safara sotteeku ci seen kaw ca daanu googu alquran di ñu nettali nu wëlbati la nekkoon ca kaw dëkk ba dëpp ko mu féete suuf nu sotti ca kaw ab tawu xeer yu jóge safaray sijjee loolu nekk na ay kéemaan ci ñuy settantal allahu akbar fajacalnaa caaliyaha saafilaha wa amtarnaa calayhim xijaaratan min sijjiil bokk yi fii la yàlla mujjeek xeetu luuta alayhi salaam ña nga xam ne ñooy ñi njëkk a feeñal ngóor jigéen ci àddina yàlla ne yàlla musal ñu ci ngóor jigéen ci weddi yàlla ak ci mbonte allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay incha allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين